Euh, at-tamassul euh, ci ba tey ci al-kunuz al-ashara euh, gisu nañu kon ci yi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam ci faslu boobu lañ nekkoon tajalli wa tamassul wa ta'addud wa tamassul wa tabaddul wa tashakkul wal wal hulul wal ittihad wa tasawwur wa takawun maanaam ci bunt boobu gisoon nañu euh, li aju ci tajalli loolu gis nañ ko ci jotaay yu wees gis nañu li aju ci ta'addud lii gis nañu yàlla rek ko moom euh, li ci wërwër tam gisoon nañ ko gisoon nañu li nga xam ne moom moo aju ci at ta'addud mooy ni yenent yi ñoom ñoo moom euh, gisoon nañu li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu at taxawulu hmm? ak ak at tabaddulu ak at taxawul loolu tam gis nañ ko ci suñ jotaay bi weesu loolu gis nañ ni ku e, kumalul awliya yi dañ koy def mooy soppandiku googu noonu ak di jóge ci benn xaal nekk ci beneen xaal gisoon nañ ko ci jotaay bi weesu tamit ak li nga xam ne moom moo ci aju léegi tey ñu war a gis e, beneen fànn ci mbir mi ginnaaw at tajalli ak ta'addud ak tabaddul léegi ñu war a gis lu ñuy tuddee at tamassul euh, at tamassul moom mooy euh, di taxawee jénn jëmm maanaam taxawee jénn jëmm loolu mooy tamassul muy représentation voilà da ngay gis euh, léeg-léeg bu amee benn scénario buñ di bind ba pare da ngay gis na scénario bi suñ ko bindee ba pare léegi mu am ñu war a jouer film bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy taxaw loolu li ñuy def tabasul la tudd waaw ñoom ñooy représenté kii dara maanaam ñooy symbole bi nga xam ne ñoom ñooy taxaw wala boog nit ñi nga xam ne ñoom ñooy taxaw ngir mën a jouer rôle kenn maanaam loolu mooy at tamassul euh, gisoon nañu ne maanaam euh, kon euh, maanaam mooy fii li tax ñuy wax nag mooy malaaka yi jël bi nga xamante ne moom la ñuy mën a jël jëmmu kenn ci mbindeef yi maanaam ngir mën a jouer rôle am maanaam représenter wu ko ba ku ko gis day jàpp ne kii maanaam mooy diw maanaam tey benn film bu amee kenn ku ci taxaw dañ naan kii moom mooy diw ba nga xamante ne tur boobu lañ koy woowee loolu lay def ay waxam lay yor ay jëfum lay doxale maanaam ñu ne mooma ànd ak ne képp koo xamante ne xam na ni lii film la. maanaam dana xam ne kii du diw mooma maanaam ah voilà kii du César wala maanaam Qaysar ah kii du euh, Aristote wala euh, kii bokkut ak euh, waa ji ci des naka la tuddati Hercule maanaam dañu xam ne du moom ah sauf kii nga xam ne moo nekk ci film bi moom moo ko représenté maanaam moo taxaw taxawaayu kooka la kooka doon dox ci àdduna maanaam muy doxalee noo xamante ne maanaam ku ko gis dañ naan kii diw la ba nga xamante ne képp ku musul xam personnage bu njëkk bi bu ko gisee day foog ne jëmmi kii la maanaam noonu la mel maanaam kii moom jëmmi kooku noonu la mel maanaam comme film yëpp noonu la noonu lay demee euh, scénario bi maanaam daf fi nekk ba pare kii kay taxawe taxawee ko kon euh, malaaka yi ñoom it am nañ lu mel noonu sauf que ni muy demee bokkut ak film maanaam ñoom ci xaqiiqa la ñuy daw maanaam ci xaqaayiqul ilaahiyya yi la ñuy daw mooy les réalités seigneuriales les réalités divines maanaam xaqaayiq rabbaniya wala les réalités seigneuriales plutôt wala xaqaayiq ya voilà ñoom ci la ñuy daw mu ne at tamassul kon mooy taxawaay googu noonu jëmmal mbir mi mu ne amal malaayikatu laal malaaka yi alkiram yu tedd yi falahum ñeel ak leen mooy taxawee jëmm jooju noonu muy représentation boobu wa quwwatuhum seen kàttan nag fi tamassul yi ci di taxawee jëmm mahdudatun dañ ko dëxale bi suuratin ci jëmm bi waaxidatun bi benn maanaam ñoom benn forme lañ mën a jël en même temps ñoo jël comme niñ gisee ne euh, Euh, yeneen ci alayhi salaam dañoo am lu ñu tuddee ta'addud maanaam limu googu noonu ñuy mën di limu sauf que limu googu mooy dañuy mën a nekk kenn mais mën a taxawee di incarné wu ci jëm maanaam wala boog plutôt di mën di taxawee di feeñee ci jëmm yu bari en même temps sauf que fii bu dee wàllu yi ñoom dañuy mën di soppeeku ci anam goo xamante ne dañuy mën a nekk ay jëmm yu bëree bëri maanaam benn jëmm bi lay doon maanaam même nit ki la sauf que day mën di nekk fu bëri en même temps wala boog mu soppi xaalam maanaam mel neneen en même temps maanaam loolu mën na ko mais loolu gisoon nañ ne bu képp kuy wàll yu moo man loolu mais dafa am ci ñoo xamante ne ñooñu la ko borom subhaanahu wa ta'aala yamale maanaam man man googu fii ci àdduna waaye àllaaxira nag moom yu wàll yi maanaam nit ñëpp comme foofu ay wàll yu màgg la ñu doon àjjana bu boobaa àjjana moom loolu dinañ ko man euh, waaye bu fekkente ne malaaka yi la malaaka mënta soppandiku en même temps euh, kenn ba pare en même temps ñu koy gis feneen muy soppandiku keneen maanaam loolu mënta ne malaaka li mu mën moom mooy bu soppandikoo benn jëmm jëmm jooju rek la mën a soppandiku en même temps ci même moment boobu te it foofu rek lay mën a ne mu ne wal malakum waaye malaaka bi nag laa tax ku mu du àtte yi ci kawam ak suurat jëmm jëm maanaam malaaka tey su taxawee fenn su taxawee mel nenn du jëmmi kii mu taxawe kooku moom mooy tëral ay àtte ci kawam maanaam masalan tey euh, su fekkente ne nit ki maanaam dañoo rey malaaka bi maanaam dañoo rey jëmm ji maanaam tey malaaka bi soppaliku masalan nekk benn jëmm benn nit wala boog benn jëmm ci yi dund euh, ñu rey jëmm jooju malaaka bi moom du dee malaaka bi du dee nde lu tax parce que jëmm ji àttewul ci kaw malaaka bi or dinañ ko gis alors que su doon jinne la jinne ji moom day dee maanaam jinne bu soppali ko masalan golo nga rey golo gi jinne ji dee na alors que bu dee malaaka bi soo reyee jëmm ji mu soppali ko jëmm jooju du dee waaye dootul malaaka bi dootul mën a soppalikooti mukk jël jëmm jooju loolu la dul mënati Euh, mu ne qaala taala maanaam tomb mu def ay tomb tomb bu njëkk ngi nii maanaam yu yoo xamante ne borom subhaanahu wa taala ci alquran wala ci sunna yenente bi sallallahu am na ay tegtal yuy wane ne malaaka yi am nañ loolu ñu xam ne moom mooy at-tamassul mu ne qaala wax na moom buur yàlla taala aji kawe ji muy wax ci qissa sayyidatuna maryam alayhi salaam mu ne fa arsalna ilayha ruuhanaa fa tamassala lahaa sa sawiyyaa fa arsalnaa ñu yebal ilayha ci moom soxna Maryama alayha salaam ruuxanaa suñu ruux muy sayyidina Jibril alayhi salaam waaye fa tamassala maanaam gis nga baatu tamassul ñëw maanaam mu daal di taxawee jëmm maanaam mu représenté wala ñu ko basharan waaye nit koo xam ne saw yan ku mat sëkk la ku taxaw la ci nekk nit gi mu nekk nit jëmm maanaam nekk góor nekk jëmm joo xam te ne gu mat la sooratu Maryama aaye fukkeel ak juróom-ñaar muy 17 mu ne fa indama kon jamono ji nga xam ne kaana nekk na jibril sayyidina jibril alayhi salaam ala shakli ci melok rajulin benn waay góor gi yu kallimu muy waxante as-siddiqiya as-siddiqa ma maanaam soxna soosu nga xam ne am na darajay euh, siddiqiya maanaam siddiqa la radiyallahu anha wa alayhi salaam muy maqaama bi nga xamante ne maqaama yeneen yi ñoo leen féete kaw comme niñ ko gise woon Euh, Maryam soxna Maryam alayha salaam fa huwa moom Seydina Jibril alayhi salaam fii nafsi lahzati ci jamono jooju ci boppam fi samaa'i mu ngi ci asamaan si bu nekkee ci asamaan si waaye bi sittati mi ati janaax maanaam ci bi sittati mi ati janaax ci euh, juróom benn téeméeri laaf la yàlla parce que Seydina Jibril alayhi salaam Euh, maanaam nombre de laaf yi mu am juróom benn téeméer la six cent voilà six cent laaf la am Allah hmm. euh, li yent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ra'aytu sayyidina Jibril ra'aytu Jibril alayhi salaam wa lahu sittata janaahin qad sadda al gis naa Seydina Jibril alayhi salaam mu am juróom benn téeméeri laaf yoo xamante ne yépp maanaam benn bu ci ne dafa saddal ufuq dafa tëj dafa dafa dafa dafa tëj gox yi maanaam dafa mooy horizon yi yépp la tëj benn laaf bu ne mu am juróom benn téeméer alayhi salaam mu ne an ibn Abbaasin Seydina Abdullah jël nañ Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne lamma jaat bi nga xamante ne ñëw na rusulullahi yenent yàlla yi alayhi salaatu wasalaam te mooy malaaka yi malaaka yi ñëwoon ci Luutal Seydina Luut alayhi salaam zanna dafa foog dafa njort annahum naka ñoom dayfaanun ay gan lañ li qawmihi ñeel nitam ñi fa adnaahum mu jegeñal leen xatta mbéta mu jekkiloo leen qariban ci lu jege wajaa mu indi bi banaatihi ci ay doomam waxun na te jigéen waxun na te ñoom salaasatu ñett ñett lañ fa aq'adahunna mu daal leen di jekkiloo maanaam mu toogloo leen bayna dayfaanihi ci diggante ganam yi wa bayna qawmihi ak diggante nitam ñi fa jaahu mu dikkee qawmahu ak nitam yuharuna ilayhi maanaam euh, di ko soññ maanaam di ko songo teg ko fa lammaa ra'aahum ba nga xam ne ci leen gisee qaala mu ne mu daal ne comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci suuratu Hud diggante aaya 78 euh, ba 80 mu ne qaala mu ne yaa qawmi yow sama nit haa'ulaa ñii ngi nii banaati samay doom lañu jigéen hunna ñoom atharu ñoo gën a sell lakum ñel leen fattaqu ragal leen allah buur yàlla waaye mooy ndiku leen mbugalum yàlla wala tuxzuuni te bu leen ma gàcceel fii day fii ci sama gan ci sama gan yi dama mën ay gan maanaam mooy malaaka yi ñëwoon mu indi ay doomam yu jigéen teg ne alay sa maanaam mooy lan mooy ne boo leen bëggee mën naa leen may sama doom yu jigéen ñi mais ngir yàlla sama gan yi bàyyi leen leen bu leen leen laal voilà euh, mooy ay góor jigéen lañ maanaam nitu yent yàlla luut yi alayhi salaatu wassalaam ay góor jigéen lañ moo tax na ay nit buñ bonee ba yegg ci niveau bi gën a kawe dañuy jàpp ne nekk góor jigéen dara nekku ci maanaam foofu moom mooy sommité bi maanaam niveau perversion ay degré la ay degré yu yéeg la par benn benn par ndànk-ndànk di yéeg mais niveau bi nga xamante ne moom mooy sommité bi foofu moom bu ñu ko yeggee jeex na maanaam ak ak ak alkande rek ka ciy tegu mooy bu ñu demee ba nga xamante ne jàpp nañ ni nekk buur jigéen moom dëgg-dëgg ku nekk sañ na ko doon te garaawul dara nekku ci waaw te bépp peuple boo xamante ne dañoo mujj nekk ay góor jigéen peuple boobu noonu Euh, seenu alkande maanaam mooy dafa jege lool <coughs> te yàqute réew moomu wala dëkk boobu yàqute gi muy yàqu maanaam dafa nekk loo xamante ne lu nuy xaar la maanaam du loo xamante ne dañ naan xëy na fii ak ci kanam la déedéet maanaam lu jege jege jege la te bu boobaa li borom subhaanahu wa ta'ala def peuple yent yàlla Luut alayhi salaam maanaam loolu la ñuy risqué mooy lan mooy faja'alnaa 'aaliyahaa saafilahaa wa amtarna alayhim xijaaratan min si min tiin maanaam euh, dañuy jël li ci kaw ja'alna 'aliyaha safilaha la féete kaw la ñuy jël mu féete suuf mooy dañuy wëlbati suuf si seen kaw voilà dañuy wëlbati suuf si ci seen kaw maanaam loolu nag suñu jamono ji loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam na du am maanaam xeetu tremblement de terre boobu nga xam te ne dañuy màbbal àdduna bi yëpp wala peuple bi yëpp di yàqu wala yu mel noonu loolu du am suñ jam suñu xeet yonent bi sallallahu alayhi loolu du ci am mais euh, ñuy féete suuf ñooy féete kaw loolu mën naa ne te loolu sorewul dara dara dara ak li nga xamante ne moom la conservateurs yi di gis ba ñu koy tuddee à tort ou à raison lu ñu ñoom théorie du remplacement du grand remplacement maanaam soriwul dara ak loolu parce que dëkk boo xamante ne nit ña fa dëkk ci cosaan nee nañ duñu am ay doom maanaam dañoo ragal am doom soit dañ koo ragal wala boog dañoo buggul xale ba pare nee nañu dañuy am maanaam dañuy nekk ay góor jigéen maanaam bari lool nu ñu nekkee ay góor jigéen Euh, dëkk ba di naat nit ñi di ci dëkk di ci bokk di ci dugg di ci dëkk maanaam ñeneen ñoo xam ne dañuy jóge feneen bokk ci loolu su amee maanaam ñaari possibilité rek am maanaam ñaari mbir yi dañuy amandoo mooy yenn dëkk yi ñenn ñi comme seen jikko yi mi ngi yàqu amatuñu benn valeur euh, nangootuñu am doom nangootuñu am doom ba pare di nekk góor jigéen boole ci xam nga loolu moo gën a garaaw maanaam boo jëlee proportion boobu léegi da ngay gis natalité bi maanaam la fait nit ñi juddu ci seen biir ñoom day gën di néew mais ñiy juddu ca ñeneen ña ca des mooy ñi nga xam ne ñoom lañ tegoon ci suuf nekk ba peuple bi ñu gënoon a doyee ci biir ci seen biir ñooñu dañuy gën di commencer yéeg di am valeur parce que dañuy ñoom ñooy am doom yi ñoom ñooy yor nguur gi ñooy yor poste yu baax it ñoom ñooy mujj nekk ki mujj gi aaliyaha saafila wacaa fa ja'alna aaliyaha saafilaha ñu gënoon a suufe bu jigi nekk ci kaw léegi nag laaj bi mooy est-ce que ñu gën a suufe buñ demee ba nekkee ci kaw est-ce que dëkk ba du yàqu maanaam tey buñ jëlee Europe population bu ñu demee ba nga xamante ne euh, nan laa leen tuddee sax maanaam nit ñi nga xam ne ils sont de type africain les gens du soleil comme ni ñu koy waxee voilà wut ak de la glace <laughs> mooy les les gens ñu mu ne wala yi. waaw wala ñu demee ba ñooñu. mujj jël maanaam yor dëkk bi. est-ce que dëkk bi du yàqu. maanaam ak seen jikko yi ñu indaale ak seen xeet doxalin yi ñuy yor loolu tamit beneen masala ala kulli xaalin lii li taxoon ñuy wax rek mooy obligé wul pour que dëkk bi yàqu maanaam obligé wul euh, que euh, euh, que mu nekk rek ne tremblement de terre bu mag day am suuf si wëlbati ko ci kaw nit ñi nit ñëpp dee obligé wul loolu am maanaam dëkk bi mën naa yàqu ci seen suufi tànk ci loo xamante ne maanaam euh, jikko yu ñaaw yi nga xam ne ñoom ñoom la ñuy saxal moom moo koy jur ba nga xam ne dañuy mujj dem ba nga xamante ne dootuñu xamati fu ñuy taxaw te loolu noonu réewu àdduna bi yu ci bari bari bari dañoo tàmbalee am problème boobu maanaam du rek ñoo am problème boobu waaye réewu àdduna bi ñu bari bari dañ ko commencé am ba nga xamante ne crise yu mag a mag day am ba nit ñi dootuñu amante daanaka fu ñu dëkk wala boog dëkk dëkkuwaay xat lañuy am parce Euh, inégalité sociale bi tamit dafay rëy euh, yent yàlla Luut alayhi salaam euh, nitam ñi liñ nekkee woon moom mooy nekk yëf def yëfi góor jigéen nekk ay góor jigéen comme li Seydina Omar ibn Abdul Aziz wax radiyallahu anhu mu ne wax dëgg yàlla bu dul woon li nga xamante ne moom la ñu alquran nettali ne loolu am na ñu xel du dem ci existence wala possibilité wu loolu mën a ne maanaam nekk góor jigéen mën a nekk jëm ñu maanaam jëm ñu mu mën a ne rek suñu xel du ci dem waaw su dul woon li alxuraan ñëw nettali ñu ko maa nag bëgg koo woyofal wala boog jàpp ne ay penche penchant rek la maanaam nit ki moo am ay bëgg-bëggam ay namm-nammam ne dana ca dem kese et que nit ku nekk da nga am lu sa xol di jéng jëm loolu moom moo tax ñii di bëgg di nekk ak maanaam nekk ay góor di bëgg a nekk ak jigéen ñi wala nekk jigéen di bëgg a nekk ak góor ñi et que ñeneen ñi ci des dañuy nekk ay góor bëgg a nekk ak góor yi ne ñoom wala ñu nekk jigéen bëgg a nekk ak jigéen ñi ne ñoom maanaam jàpp ne question wu bëgg-bëgg kese kese kese la wala jàppe ko comme feebar boo xamante ne day dal nit ñi et que maanaam nit ki daa wérul rek daa feebar kese maanaam loolu woyofal masala bi la maanaam dëgg-dëgg ñàkk jàpp au sérieux question bi la te dëkku réew yu ci àdduna bi lu ci ëpp ëpp ëpp léegi dañoo woyofal masala boobu dañ koo doyee dal dañoo jàpp maanaam jëluñu ko au vrai au sérieux maanaam dañ kaa jàppee comme rek ne nit ku nekk nu la neex mën ngaa mel garaawul ba mu des nu baax nu baax moom nga sañu ta mel nu mu la neexee waaye nu bon moom nu mu la neexee nekk ko loolu dara nekku ci garaawul ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci dëgg wala boog ñoo nekk ci lu baax ñoom it amuñu fitu taxaw jàmmaarloo ak caaxaankat yi ne leen lii du fi amee amuñu fit bi wala boog sàggan nañ ba ñee taxawal seenu mbon te lool loo lu nekk nag te ba muy raam lañ ko waroon a téye waaye bàyyi ko ba mu yegsi ci ñag bi nga doog ko nga jéem a taxaw naan mu ngi yegsi ci ñag bi mi ngi ci gaa yi kaay leen ñu dàq ko fekk yow bala ngaa yegg si dugg na ci ñag bi bu yàgg ba yàq na la muy yàq te loolu justement moom moo dal suñu société yi voilà yu ndaw ndawaan yi ni ñuy gis ku nekk nan garawul bu kenn wax kenn dara nañ bàyyi gaa yi ni kaa ki e, coow nit day maanu waxal lu sa yoon nekk ak xeet yu mel noonu ba mu jur problème yi nga xamante ne moom moom la moom moo am ci nitu yent yàlla Luut yi alayhi salaatu wassalaam voilà loolu moom mooy problème bu mag bi voilà loolu moom mooy vrai vrai vrai vrai bi te sikk nekkul ci ne nekk góor jigéen am na ay musiba yoo xamante ne da koy indi ci ci dëkk ak cim réew déjà bokk na ci comme niñ ko gisee léegi nii moom mooy le fait ñuy ñiy juddu dañuy wàññeeku maanaam loolu dafa dafa dafa nekk loo xam ne conséquence naturelle la maanaam ñiy juddu dañuy wàññeeku loolu moom prop maanaam jarul sax jarul am xam-xam pour mën a xam ne loolu mooy suite bi te bu ñu xoolee euh, ci bu yàggul il y a cinquante ans rek il y cinquante ans rek bu ñu delloo ci ginnaaw euh, à près àdduna bi liñ daan gis mooy li ëpp ci nit ñi Europe lañ dëkkoon loolu moom mooy ñi ëpp ci nit ñi Europe lañ dëkkoon Europe mooy dëkk bi nga xamante ne maanaam continent bi moo gën a tuuti moo gën a tuuti ba pare gënoon a bari ay nit population ba nga xamante ne daanaka euh, pour nga gis boo gisee benn tubaab maanaam boo gisee ñeenti tubaab ngay doog a gis benn nit ku ñuul ci àdduna bi alors que léegi contraire bi mooy am maanaam d'ici 40 ans ci kanam euh, boo gisee benn nit ku ñuul maanaam quatre nit ñu ñuul ngay doog a gis benn tubaab loolu nag li ko waral bokk na ci li ci gën a rëy mooy la fait ñuy nangu affaire góor jigéen ñi te africains yi ku leen xam-xam ne. ngóoru jigéen bokkul ci seen i mbir te dañuy jur ay doom amma européens yi non seulement ngóoru jigéen daa bokk seen i mbir ba pare nangu ñoo juri doom te dañoo bari lu ñuy ragal ragal am doom mais ñi ci gën a doy waar bokkul ñi nga xam ne góor jigéen rek mooy nekk seen problème maanaam mais dañoo ragal am doom parce que aussi maanaam jëmmi nekk ak xale moo leen neexul maanaam jëmmi gis xale gis ko maanaam moo leen moom lañ bañ loolu lu yéeme yéem la j'aime pas les enfants moi j'aime pas les <laughs> yàlla nañu yàlla sàmm sikk nekkul ci ne nekk góor jigéen day indi ay feebar ci ay dëkk ci dëkk Euh, feebar yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, MST yi les maladies sexuellement transmissibles te bi ci gën a siiw nekk sida maanaam ci góor jigéen ñi la jaar ngir mën a tasaaroo ci àdduna bi ci ñoom tamit la jaar ngir mën a juddu maanaam kon ne serait-ce que fléau bu metti boobu rek te bu ñu xoolee ñi am sida ci population homosexuelle bi lañ lañ lañ gën a bari maanaam loolu tamit day maanaam day tekkale mbon gi loolu bon ak yàqu gi nga xamante ne moom la lool di yàq ab dëkk ab réew waaye euh, musiba gépp musiba mooy dem ba nga xamante ne maanaam jëmmi wax jii ñuy wax nii maanaam ñemeetoo koo taxaw fenn di ko fa wax voilà ñu taxaw kenn di ko ko wax boo ko waxee bu ne ñu ne saway noo kii ku dangereux la homophobe la nangam nangam yàlla nañ yàlla sàmm mais diagnostic la boo xamante ne bis bu ne ñu gis ko ñu gis ñu gis ci télé bi ay mbir ay information yu ñuy wan ni nekk góor jigéen bone ak li nga xamante ne moom la yàq ci dëkk bi mais malgré loolu dinañ ko wax mais dañ koy jéem a minimiser dañ koy jéem a tuutal dañuy jéem a doyadal li nga xamante ne moom mooy conséquence yu ñaaw yi nga xamante ne moom la def lu tax bokk na ci li tax góor jigéen nag bon dëgg dëgg dëgg mooy ne nit ki mënta nekk góor jigéen lu dul ay jikkoom intérieurement foncièrement dañoo yàqu carrément mais carrément ba nga xamante ne du rusati yàlla ci dara du rusati def dara lu bon même tey booy seetlu xaqiiqatan bu ñu wanee benn meurtre bu ab góor jigéen def en général soo ko xoolee da ngay gis ne le fait que mu nekk góor jigéen daf ci jouer rôle bu rëy rëy rëy ba noppi daf ci boo booy seetaan film kii kii kii pas film yi mais documentaire yi def enquête policière yi boo koy seetaan lu bëri di koy seetlu di nga seetlu ne bu waa ji nekkee góor jigéen moom ni muy doxalee meurtre am muy gën a ñàng muy gën a doy waar que keneen bu ko defee loolu nag général généralité la voilà te te te te te da ciy dugal eh, ay pexe yu doy yàlla ñu yàlla xam nekk góor jigéen kon maanaam lu fait que peuple yent yàlla Luut alayhi salaam euh, yent yàlla Luut borom bi subhaanahu wa ko ci ñoom maanaam moom mooy pour mu jëlee fi jikko yu mel noonu voilà mooy mu jële fi lépp loo xamante ne euh, non seulement day taxawal yëfi góor jigéen waaye euh, lépp loo xamante ne ak mbonte la yoo xamante ne ay yeneeni xeetu ay yeneeni xeetu yu yàq àdduna la moo tax borom subhaanahu wa ngi nettali li yent yàlla Luut alayhi salaam waxoon nitam ñi mu ne leen ata la euh, innakum innakum la ta'tuuna al-faahishata maa sabaqakum bihaa min ahadin min al-'aalamiina yéen de yéen ngi dikkee ci njombuteef njombuteef baat boobu la jëfandikoo jëf ju bona bona bona bon joo xamante ne képp ku am xel da koy jomb yéen koy dikkee mais ci anam goo xamante ne kenn mësu leen jiitu ci biir mbindeef yi innakum la ta'tuna rijaala yéen de dangeen di dikkee góor ñi comme yéen waaye wa taqta'una sabila da dangeen di dog yoon yi da di dog yoon yi maanaam mooy addu kalpe maanaam loolu nga déggee ci ne société góor jigéen daa iman ay société nit la ñuy doon ñoo xamante ne dañuy gàllankoor foo leen fekk ñeneen ñi ci des di nangu seen ay alal voilà watatu watatuuna fii naadikumul munkar te seen mbooloo yi doo leen ci da di continuer bi ci woote lépp loo xamante ne lu ñu sib la maanaam plus ngay dem maanaam loolu moom moo tax soo xësee ba nag bu góor ji góor jigéen rek maanaam plus ngay dem lu bon yëpp da koy nangu yu bon yëpp danga koy accepter yu bon yëpp da nga ciy nekk di ci di ci woo nit ñi voilà maanaam libertinage ngay wax nit ñi ne nañ ko nañ ko nekkee loolu moom moo tax boo seetloo mboolem réew yi nga xamante ne daganal fa daganal nañ fa nekk góor jigéen soo seetloo seen médias yi seen télévision yi. da dañuy def ay émission spéciale yoo xamante ne daa iman dañuy bëgg mboolem xeetu mbonte maanaam émission yi dañ ko dañ ko def ci ay heures yi nga xamante ne nit ñi dañ koy seetaan soit mooy moment yi nit ñi añ ba pare di war a seetaan journal wala ñuy pare journal bi pare ñuy sieste wala yooyu wala mu nekk heure yi nga xamante ne dañuy doog a pare euh, maanaam ngoon gi noonu dañuy ñibbisi toog ay yu mel noonu booy xool télévision yi da ngay seetlu im yenn émission yu bari bari dañ ko fay def ngir euh, invité ay nit ñoo xamante ne dañuy assumer seenu ngonte dañuy assumer ne maanaam dañuy wane ne maanaam ngir bëgg ni société bi da ngeen war a soppeeku da ngeen war a doxal lii ak lee. loolu mooy animé sax en général boo voilà ma ngoog. lépp ci ñu koy animé mhm. émission yu bon ay góor jigéen lañuy doon. loolu moom moo tax euh, àdduna bu tukki la te yent yàlla Lut alayhi salaam borom subhaanahu tànn gi mu ko tànn ngir mu jouer rôle bu rafet boobu maanaam ngir jëlëf yi li nga xam ne mooy góor jigéen mooy ne yent yàlla Lut alayhi salaam dafa taxawee taxawaayu kuy dundalaat nit ñi comme moom aadama alayhi salaam moo tax aadama ak Lut ñoom ñoo tolloo adadu nafsi ñoom ñëpp 45 lañ. voilà ñoo tolloo maanaam poids euh, mystique valeur numérique Adama 45 la Lut 45 la waaw maanaam ngir ne euh, maanaam nga gis ñoom ñaar ressemblance spirituelle bi nga xamante ne moom lañ am mooy lan mooy jëmbat doomu aadama maanaam ngir mu mën a taxawaat moo tax keroog bi gaa yi ñëwee gaa yi yent yàlla luuti maanaam euh, malaaka yi bi ñu ñëwee alayhimu salaam euh, gaa yi dañoo ñëw daw si am nañ gan am nañ ay gan waaw gaa yi ne ñoom dañu rafet sax hmm? voilà yal nañu yàlla sax mu jël ay doomam yu jigéen teg leen taaj leen ne ñi samay doom yu jigéen la ñoom ñoo gën a laab pour yéen. boo leen leen bëggee mën naa leen leen may waaye nag bu leen ma gàcceel ci sama gan yi wala tukhzuni fi dayfi wala tukhzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid xanaa amul ci yéen benn waay rek boo xamante ne ku jub la ku xelam ñaw la ku xolam rafet la amul ci qaalu ñoom ñu ne ko comme ni ko alxuraan waxe laqad ra dëgg-dëgg tax xam nga ne maalanaa ñeelu ñu fii banaatika ci sa doom yi min xaqin benn àq amuñu benn ñun amuñu benn droit ci sa doom yi amuñu benn àq ci sa doom yi maanaam bëgguñ ci dara sa doom yi jigéen ñi ngay wax téye leen quoi voilà wa innaka tekat yow mii la taalamu gin nañ ni xam nga maanu riiru liñ nam liñ bëgg yëpp xam nga ko euh, aussi loolu day wane ne góor jigéen maanaam bu ñu demee ba accepté ko dëgg dëgg dëgg ci société ba nit ñi nekk dëgg dëgg société góor jigéen maanaam viol yi day bëri parce que nit ñi maanaam dañuy xabtalu te bokk na ci liy wane góor jigéen am na beneen problème bu nekk ci nekk góor jigéen te góor jigéen yi dañ koy am jikko bu bon la maanaam buy nekk ci ñoom mooy le fait que du ñu nangoo yam mukk ci ci ci kenn maanaam euh, couple lu góor jigéen ay àndandoo góor jigéen ñu yàgg loolu amul du am fu ñu nekkee tuuti nees tuut ña ngay wuti ci keneen fu ñu nekkee nees tuut ña ngay wuti ci keneen voilà waaw dañuy wax a mariage rek mais léegi nga dégg divorce yu bari waaw wala bokk wala bokk ñu mën a toog rester ensemble mais mais dañuy dem ci baar yi nga xamante ne wala bërëb yi nga xamante ne dañ fay mën di weccante waaw dañ fay mën di weccante maanaam xeetu jikko yu bon yu ñaaw yépp moom mu ngi ci biir góor jigéen ñi comme li taabee bi waxoon rahmaallah mu ngi ci Sahih Bukhari benn bés la mës a gis bi mu nekkee ci jamono jaahiliya nekkee ci jamono jaahiliya mu dem ci àll bi mu gis golo golo yoo xamante ne dañoo dajaloo parce que dafa amoon benn ñaari golo yoo xam ne góor jigéen lañ maanaam ñaari golo yu noonu sëy seen biir góor ak góor yeneen golo yi jàpp ko moom mu fekke ko mu gis seen bi yeneen golo yi jàpp ko dajale ñu def benn cercle ñu xaañ ko xeer ba mu dee ñu xaañ leen xeer ba dee qaala moom mu ne yent moo tax bi ñu ko waxee lool yent yàlla Luut alayhi salaam maanaam mu nekk koo xamante ne maanaam eh, dafa dem ba nga xamante ne amatul yaakaar ci mbir mi te eh, xaqiqatan société bu ay góor jigéen commencé installé wu ba commencé fa am doole mboolem nit ñu baax nga fa nekk dootuñu amati yaakaar ci seen bopp mais dootuñu am yaakaar ci société ba fa nekk maanaam dootu amati yaakaar ci ne mën nañoo defarati dara lu baax lu jekk ci dëkk bi loolu moom moo tax muy sumujj bi bis boo gisee dëkk wala am réew ngóor jigéen ñu commencé fa am doole jàppal ne dëkk boobu yow mënatoo koo defar yow yow jàppal ne mënatoo koo defar fokk mu dem ba nga xamante ne day day day day day day am day dund coono bu tar ba ña nga xamante ne mooy génération góor jigéen ñooña dee ba ñeneen remplacer ngeen keneen kuy mën a defar loo nga ñëw mën a defar moo tax yent yàlla Luut alayhi salaam ne qaala mu ne law an na lii ak a ne law ak a ne an na nekk mu nekk lii ñeel ma bikum ci yéen quwwatan ak kattan maanaam ak a ma am kattan goo xamante ne moom laay yor ci seen kaw aw wala boog aawi ma mën a sukkandikoo ilaa rukkunin ma mën a delluwaat wéeru ji ilaa rukkunin ci ci keno shadidin bu tar bu dëgër shadidin bu dëgër maanaam mooy ma am ñoo xamante ne vraiment bu ma leen jëfandikoowee yéen ñii dinaa leen màbb euh, loolu bi mu xewee yent yàlla noo alayhi salaam yent yàlla Luut alayhi salaam euh, mu ne faltafata mu de mu wëlbatiku ilayhi ci moom Jibril Seydina Jibril alayhi salaam fa mu ne ko inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka maanaam mooy euh, sa ci quatre-vingt-unième verset bi sootu Hud mu ne inna naka ñun kat rusulu rabbika say yenent yi boroom lañ subhaanahu wa taala lan yasilu du ñu mën a jog jote ilayka jëm ci yow maanaam mënuñu laa jote xadis euh, bi mu ne axrajo mu ngi ci waxte note de page mu ne axrajo solo na ko Sa'id ibn Mansur wa ibn al wa ibn Abi Hatim wa Abu Shaykh wal Hakim wa saxaw te moom Hakim wéral na ko an ibn Abbas jël sayyidina anhuma euh, maanaam kon dañuy gis ne Seydina Jibril alayhi salaam maanaam malaaka yi bi ñu ñëwee li tax mu jëfandikoo xadis bi maanaam ñu wax wax ci bi mooy malaaka yi bi ñu ñëwee moom yent yàlla Luut alayhi salaam xamul woon ni ñoom ay malaaka lañ dafa leen foogoon rek ay gan lañ ñoom yeneen nit ñi tamit xamuñu woon ni kii malaaka la comme Sayyidatuna Maryama alayhi salaam bi mu gisee naa Jibril alayhi salaam mu nekk góor xamul woon ni malaaka la moo tax mu naan ko inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya maanaam maa ngi muslu yàlla ci yow maanaam nga na ma yàlla ci yow bu fekkente ne ku doy waar nga wala benn waay la boo xamante ne da saay-saay la woon bu daan wër di def naka sudut noona te comme moom Seydina Sayyidatuna Maryam alayhi salaam xamul woon ki mu gis mu wax loolu euh, mu daal di jëlaat beneen point mu ne xaddasat naa nettali nañu a sunnatu sunna an tamassuli ci soppandiku jibril sayyidina jibril alayhi salaam fii suurati saxaabi ci jëmmi saxaabi radiyallahu anhu bu tudd Dihyatul Kalbi muy euh, Dihyata ibnu Kalbi euh, ibnu Kalbi radiyallahu anhu mu ne fa abi Usmaan radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne umbitu xabaare nañ ma anna jibril na sayyidina jibril alayhi salaam ataat dikk na annab yee yenent bi sallallahu alayhi wasallam waaye fekk na ci moom ummu salama radiyallahu anha seen soxna ummu salama fa jaala mu nekk yu xaddisu di waxtaane summa topp qaama mu taxaw fa qaala mu annabi yenent bi sallallahu alayhi wasallam li ummu salama eh, ne ko man hada maanaam kii kan la aw kama qaala wala wax du ko nuru qaala mu ne qaalat soxna ummu salama radiyallahu anha ne ko hada kii dexeetu la dexeetu la mooy dexeetu ibn Xalaf al-Kalbi radiyallahu anhu qaalat mu ne ko ummu salama soxna ummu salama radiyallahu anha ne ko ayumullah waat naa ci yàlla ne maa xasibtuhu yaakaaruma woon ko illaa iyyaahu lu dul moom xatta mbete sami'tu ma dégg xutbata nabiyillaahi euh, xutba yenent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam yuxbir muy xabaare ne jibril la jibril alayhi salaam maanaam euh, xadis boobu mi wax ci note baatafage mu ne bi hadal lafz ci biir le kàddu rawaahu noonu la ko solo al Buxaari wa Muslim ak Muslim wa Tabaraani wal Bayhaqi fi dalail ci dalailun wa Abu Ya'la ah, wal Bazzaar min xadis usa ci xadis sayyidina Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu wal ahadis mu ne xadis yi nga xam ne nag alwaaridatu yu rot lañ fii tamassul Jibril ci jël bi sayyidina Jibril sax di jël jëmmi Euh, jëmm maanaam di di taxawee fii suurati saxaaba yi ci jëmmi saxaaba boobu radiyallahu anhu muy di xeet euh, kalbi radiyallahu anhu kasiratun yu baree bare la nazkuru minha nañ tudd nañ ci tudd yii nazkuru nañ ci tudd minha yii maanaam bokk na ci ne maa li nga xam ne ruwee solo nañ kan ummul mu'minina ci nday way gëm ñi say sayyidat Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha anna qaalat mu ne ra'aytu gis naa rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi Euh, waadi'an mu teg euh, yadayhi loxoom ala marafati farasin ci euh, goju fas wi wala kii teg bi teg fas wi wa woote moom yu kallimu muy waxtaan ak rajulan benn waaye xultu ma ni ko ra'aytu ko gis naa la waadi'an nga teg yadayka sa loxo ala marafati ci go ci ci tegu farasin fas fi farasi Dihyata Dihyatal kalbi radiyallahu anhu wante te yow tukallimu yaa ngi waxtaan ak moom qaala mu ne ko war a ayti te gis nga ko qaalat mu ne ko naam waaw gis naa ko koy qaala mu ne ko zaaka jibril kooku sayyidina jibril alayhi salaam woo woote moom yuqare ko mi ngi lay mi ngi la doon mi ngi jàngoon ci wasalaam nuyoo maanaam mi ngi la doon nuyu qaalat mu no soxna Aysa radiyallahu anha ne wa alayhi salaam wa rahmatullahi wa barakatuh voilà moom it yàlla na jàmm maa ngi koy nuyu tamit wa alayhi salaam yàlla na jàmm nekk ci moom wa rahmatullahi ak yërmande yàlla barakatuh ak barakatuh yàlla na ko yàlla fay xayran li yiw min saaxibin moom mi nga xamante ne moom àndandoo la boo xam ne bu bu baax la wa daxilin te ku dugg si ñun la ku baax la fa ni'ma saaxibu maanaam ku ah, maanaam min saaxibin saxaba maanaam mooy àndandoo wa daxilin ak ci ku dugg fa ni'ma saaxibu ak baax comme koo xamante ne dugg kuy dugg ci ñun maanaam ku àndandoo ñu yenent bi la sallallahu alayhi wa sallam wa ak a baax tamit ci hmm, ki kiy dugg ci ñun te maanaam mu ne qaala Sufyaan Euh, muy as-Sawri rahimahullah mu ne ad-daxilu dugg ci nit ñi nit ki mooy ad-dayfu gan mooy gan gi rek euh, mu ne xadis boobu rawaaw solo na ko ibnu Ahmad wa ibnu Mardawayh wal Haakim fil Mustadrak Mustadrak wa saxaw te wéral na ko wa Abu Nu'aym moom it solo na ko min xadisi ummul mu'miniina ci xadis soxna ummul mu'miniina sayyidat Aisha radiyallahu anha wa ibn Abi Shayba tamit solo na ko ibn Sa'd an Amir ash-Sha'bi wa Abd ibn Humayd an ibn Umar ñu jële ko ñoom ñaar ñëpp ci Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma radiyallahu anhu wa Tabarani imam at-Tabarani tam solo na ko an Anas ci Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu ñoom ñëpp ñuy wax ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, euh, day am ku muy waxtaanal ñu foog ne Dihyatul Kalbi lay waxtaanal ndeke day wax boobu Sayyidina Jibril la doon waxtaanal alayhi salaam maanaam mooy ne ñoom nit ñi jeneen nit ñi gis nañ ko mais dañoo foogoon ne Seydina Jibril lay waxal mhm. muy wax tamit beneen tomb muy xaw loolu waxam moom biir yàlla bi wax taalaa ji kawe ji ne is taqulu fàttalikul is fàttalikul bi nga xam ne taqulu yaa ngi wax lil mu'minina ñeel way gëm ne alan xanaa nekkut ne yakfiyakum dana doy na leen an yu middakum ci mu tëbb leen rabbukum seen borom bi salaasati alaafin ci ñetti junni minal malaaykat ci malaaka yi munzalina yu ñu wàcce ñetti junni malaaka yoo xam ne yàlla da leen di wàcce xanaa doyu leen boobu Uhud la woon mu rangalay gaa yi di leen wax ne leen mais euh, fekk yéeféer yi ñoom ñetti junni lañ xare Uhud yéeféer yi loolu lañ tolloon à peu ñetti junni mu ne leen nag xanaa doyul ne yàlla mën na leen dalay wàcceel da leen di dool yéen maanaam yéen nit ñi déjà imagine leen ñoom jege woon nañ junni bon après euh, <laughs> da ci bi Abdullah ibn Salul ibn Ubay ibn Salul yóbbee genn ñee ceeru ceeru arme bi voilà euh, mu ne leen yéen ñoom ñu nekk daanaka lu jege junni mu ne leen léegi xanaa doyu leen ni yéen ñii ngeen nekk ni junni daanaka boole kook nag léegi yàlla dolli leen ñetti junniy malaaka ñoo xam ne da koy wàcce pour ñu ñu ñu ñu ànd ak yéen ci xeex bi balaa borom bi ne ahan kay li yenente bi wax salaa alayhi wasallam loolu danaa ko def waaye sax in tasbiru soo leen muñee wa tattaqu te ngeen ragal yàlla waaw kon mu bi mooy muñ parce que xeex ci yoonu yàlla daa laaj muñ dafa laaj maanaam muñ baat la boo xam ne baat bu yéeme la baatu muñ ak baat bu yéeme la ndax baat la boo xamante ne dafa làmboo baat yi yépp endurance patience hein constance persévérance ah longanimité hmm? voilà yooyu yëpp la yooyu yooyu yëpp la la làmboo maanaam mooy muy metti mais ci dans la durée mooy endurance maanaam muy metti ci temps bi li muy durer patience mooy ngay nit di xaar loo xamante ne yegg seegul constance mooy nga nekk ci dara mais ne ci ba pare na ca nekkee soppikuwul perseverance mooy nga nekk ci mbir mi mais ngay gën di dem lu ñuy gën di dem ngay gën di def sa doole ji nga am ak sa yitte gi nga am ci mbir mi donte da am ay yu nekk sa kanam yoo xamante ne ñoo lay gàllankoor mais ngay dëgëral yow lu ñuy gën di dem ngay gën a dem baat yooyu yëpp ñu ngi ci biir muñ moo tax muñ jikko la joo xamante ne xaqiqatan mooy jikko ji gën a kawe mooy jikko ji gën a kawe ci jikko yi nga xamante ne képp ku ko am borom subhaanahu wa ta'ala dalay defal dalay dalay dalay dalay defal ay tiyaaba da ay pay payam du jeex ci yow maanaam dalay continuer di la fayal sabru muñ mooy jikko ji ci gën a kawe moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ne innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bighayri hisaab li am ba des mooy ne muñkat yi dama leen di defal seenu pay seenu seenu pay mais bighayri hisaab ci lu amul dayo voilà ci lu amul dayo tout le temps dama leen di fay du ma ko du ma ko du ma ko compter képp koo xamante ne muñkat nga yàlla bu lay fay du la du compter lim lay fay voilà moo tax sax borom xam-xam yi mbooloo ci ñoom rahmatullah dañuy ne koor tiyaaba gi mu am muñ gi ci nekk tax le fait borom bi subhaanahu wa taala ne as-siyaamu lii wa ana ajzi bii koor man man maa man la te man maa koy fayal sama bopp muñ gi ci ne moo tax le fait que muy metti ngay muñ ngay xaar waxtu wi jot te jotagul muy tar mais ngay gën di continuer ba pare lu mbir yi di dal mooy longanimité bi lu mbir mi di dal di gën di yàgg yàggaay boobu du tax sa sa sa sa maanaam sa muñ wàññeeku voilà mais nag aussi nga xam ne loo muñ mu jeex jeex gi moom dana am benn bés bu ci yokku rek mooy yaa ngi jege jeexam jeexuk li nga war a muñ maanaam bés boo ci yokku rek yaa ngi gën di jege jeexuk li nga war a muñ moo tax muñ jikko borom subhaanahu wa ta'aala euh, quatre-vingt-dix-neuf turam yi mu jeexee saburu muy muñaakoon bi voilà quatre-vingt-dix-neuf turam yi yëpp boo leen boo te euh, yi nga xamante ne moom lañ teg yëpp yi borom xoo xam yi teg yëpp boo leen xoolee ñoom ñëpp saburu lañ jeexee muy yàlla mi nga xam ne mooy muñaakoon bi waaw voilà donte xam nañ ne muñ gi ñuy wax ci yàlla ak muñ gi ñuy wax ci nit moom maanaam du benn ndax muñ gi ñuy wax ci yàlla meloo la ci moom boo xamante ne ñun xamuñu ko voilà alors que ñun muñ gi ñuy wax ci ñun meloo la boo xamante ne ñun xam nañ ko waaye ñëpp xam nañ ne dafa tar dafa metti voilà voilà as-sabru diya ma ngoog yeneen bi loolu la wax sallallahu alayhi wasallam as wax nuurun wa gis nga julli la ko booleel as-salaatu julli mu ne nuurun leer la mooy leer bu tàkk te amul tàngoor wa sabru muñ nag dayaa leer la waaye bu ànd ak tàngoor borom subhaanahu wa ta'aala ne wasta ista wasta'inu bis sabri was salaat dimbandeekoo leen muñ ak julli muñ la njëkkee doo ko wax julli moo tax maanaam nekk muñkat ci xeex bi nit ki di xeex ak seytaane waaye bi nit ki di xeex ak maanaam yu bon yi nekk ci àdduna bi te mu war a avancé te mbir mi war a jëm kanam maanaam nekk muñ kat par rapport ak loolu lool dafa nekk loo xam ne dafa ràññeeku du loo xamante ne dafa war a maanaam du du du du du du lu yomb du lu du lu du lu woyof. waaw sóor Xadija sóoratu sabri la koy wax da nga tegal ma sóoratu sabri loolu sóoratu waaw ah, loolu de tur boo xam ne ñëw mu ko tudde waaye daal xam naa da koy leeral xaqiqatan ay jikko la yoo xamante ne saar boobu ji nekk. mooy yi nga xamante ne moo war a nekk ci képp nit koo xamante ne yàlla moo la yitteel moo tax imam Shafi'i di wax radiyallahu anhu ne bu borom subhaanahu wa ta'ala wàccewul woon benn saar lu dul boobu saar doon na doy voilà wal asr giñ naa ko ci jamono ban jamono jamono bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam dund mooy jamono jooju mu aaya bi wàcc saar bi wàcc mooy jamono ji yenent bi doon dund sallallahu alayhi wasallam maanaam moo yenent bi sallallahu alayhi moo tax yàlla dafa giñ ci dundam ba pare giñ ci jamonoom ngir màgg gi màgg moom sallallahu alayhi wasallam wala asri giñ naa ko ci julli tàkkusaan xam nga baatu asr lan lay tekk asara ya'siru asran asr mooy weñ weñ wala euh, naal ki di naal dinaan yaasiru xamran maanaam kii naal par exemple euh, diwlin masalan maanaam jël gerte gi naal ko maanaam mooy la ci kawam ak kuur wala gën wala xeer ba nga xamante ne day toj mais nga bës ko ba diw gi génn nga jël ko lool mooy asu ci matériaux yi. waaw. maanaam buy bu ñuy bu ñuy wax na kii dafa dul sax maanaam dafa rési maanaam bu ñuy tuddee résistance. résistance waaw. voilà voilà endurance waaw mooy R bi. noonu nga tuddee en fait. waaw si si. waaw effectivement si si endurance lañ koy tuddee. maanaam kon nga gis asr mooy lool kon mooy lan ñun jamono ji ñuy dund jamono ji wala al maanaam jamono ji ñuy dund temps bi ñu nekkee lépp daf ñuy lan daf ñuy daf ñuy pressé. daf ñuy dóor benn pression voilà dañuy nal dañuy weñ te àdduna bi moo mel moo mel noonu lépp da weñ lépp lay nal lépp noonu la lay dóor lépp noonu la mel àdduna bi li nga fi nekk yépp boo seetaanee sa bopp ak àdduna bi nga seetaan sa bopp ak jamono ji doo am temps wu nekk ci lu baax abadam parce que tout le temps mi ñu lay dóor ay pression te lu tax parce que société bi da lay dóor ay pression àdduna euh, bi ci boppam ni muy doxe dóor la ay pression nit ñi di la dóor ay pression euh, am am yi koom gi di la dóor ay pression ba pare temps bi di la di temps bi gaaw di la pressé mooy da ngaa yàkkamti maanaam xam nga pressé mooy yàkkamti je suis <laughs> la pression boobu loolu mooy as loolu mooy as nga xamante ne lépp li fi ne day jouer contre yow yow rek yaa fi ne nga war a braver loolu yëpp muñ maanaam jàkkaarloog yooyu yëpp jàmmaarloog ñoom ngir mën a dem. voilà maanaam boo gisee euh, euh, maire bi dóor dóor asr maanaam dóor nañu pression. voilà mooy voilà parce que asr saa yu amee mooy dañuy réduire sa champ de de d'action maanaam li nga waroon a mën a def doo ko mën a def parce que lan dañ maanaam dañ la dañ la maanaam euh, bal gis nga boo ko dóoree pression bi dóor ko maanaam da gis muy gën di tuuti ah te ci biir su dëgërul day toj day toj bum mu mu éclaté wu ñu ne ñu ne ñu ne bal bi euh, toj na lan gàmm gi. jeex na toj na mooy yàqu na nit tamit noonu la mel mbooloo yi ñu mel ne mbooloo yi diine yi noonu la mel daa man day am ay pression yuy wëlbatiku yuy dal ci kaw nit ki moo tax nga gis baat bi la fait que mu tudd noonu euh, saar bi tudd noonu ba pare ñu tàmbalee ko noonu da gis yooyu yëpp yi ci borom bi subhaanahu wa ta'aala day leen attention ci biir yi parce lépp da lay dóor lépp lépp mi ngi fi pour di la limiter di la sori lool li nga xamante ne moom mooy lii daw ci sa texe yow ak lii tax mbir yi dem ci kanam mooy asr moo tax innal insaana la fii xusur innal wér boor mooy al insaana doomu aadama bi nga xamante ne moom mooy doomu aadama nit nit boo xamante ne raxul dara lu dul ne nit la nga xamante ne dafa gaaw a fàtte ndax insaan loolu tax nit a ko nit maanaam da li muy bëri lu muy gaaw a fàtte waaye tamit insaan parce que dafa bëgg sos maanaam ku bëgg sociabilité la mooy al uns uns booy tekki sociabilité maanaam mooy bëgg mooy li naan euh, l'homme est un animal social mooy dafa bëgg nekk ci société bi société bi di ànd ak moom maanaam muy bëgg di neex nit ñi nit ñi di ko neex maanaam moom loolu mooy yëfi nit kooku moom nga xam ne dafa bari lu muy gaaw fàtte boromam fàtte li nga xam ne moom mooy ay obligation fàtte li nga xamante ne moom mooy li ko war kooku moom la fi xusri giñ naa ne mu ngi ci perte la kooku moom ci perte la jëm waaw parce que temps bi mi ngi koy pressé adduna bi lépp ngi koy pressé moom dafa gaaw a fàtte xam nga bu ñu la dóoree pression saa la la nga seetlu nga bëgg a def benn affaire ñu topp sa ginnaaw sax dafa noonu du noonu lii fa lii defal lii defal ba nga fàtte maanaam nga am yoo fàtte maanaam nga war a génn masalan temps bi pressé la ñi nga war a àndal ku nekk di dóor pression saa yi nañ dem ak yu mel noonu léegi léegi léegi nga fàtte fi dara wa voilà àdduna bi boo fi nekkee nag yow bu fekkente ne yeewu nga pression boobu ngay bañ parce que sinon sa perte nga li la jëmal moo tax mu ne ñoom ñëpp dañuy perte illal lazina amadu ba mu des ñi nga xam ne gëm nañ te dëggu ci ngëm gi ñu gëm wóolu nañ seen borom subhaanahu wa taala dëggal ko ci li nga xamante ne moom lay wax moom la wàcce wa amilu saalihaati tey jëf-jëf yu baax yi muy farata yi di topp li nga xamante ne moom mooy li alquran jàngale ak sunna yenente bi sallallahu alayhi loolu nag aussi bul nangu pression yi ba ñu soril la loolu abadan parce que suñu la soreelee loolu nga bokk ci ñi perte parce que borom subhaanahu wa bi muy wax ne ñi pertul ñii maanaam melo yooyu la jiital kon laa budda nga bañ a nangu pression bi nga xamante ne moom la laa àdduna bi di teg wala nit ñi moom lañu lay teg wala condition sociale yi moom la ñuy teg wala condition économique yi wala politique yi moom lañ lay teg wala yeneen ak yeneen ba tax nga ni non man léegi damay baisser les bras damay abdiquer mooy li ñu doon wax mooy damay wéer ngànnaay yi léegi maanaam wéer naa ngànnaay yi ñëw naa jébbal naa leen sama bopp bu boobaa ñu dugal la ci torox tànga ak alkande goo xamante ne du am fu mu yamati voilà kon ba mu des di gëm te dëggu waaye di jëf-jëf ju baax watawaasaw bil xaqi waaye dañuy dénkante dëgg tamit maanaam du ñu yam parce que nit ku nekk bu ne moom day def day appliquer alxuraan ak sunna day gëm yàlla day dëggal borom bi subhaanahu wa waaye yem ci ne damay noppi du ma wax ku nekk sama ko bopp nga maanaam loolu bu ñu ko defee mooy ñuy indi situation yi nga xamante ne perte nga ci lañ jëm ab mbooloo mënuñoo nekk ci képp kenn noppi ci li keneen ci nekke loolu mënul nekk buñ dëkkee ci loolu noonu léegi tey dootuñu mën a àndati ci début bi dina neex mais léegi tey dootuñu mën a àndati bu ko defee lañ bëggoon a dox lépp daal di yàqu te vaut mieux que nga am kenn kooy àndal ci lu baax que nga am junni ñoo xam ne ñoom ngay àndal waaye mënoo leen a waxante dëgg te mënoo leen a nekk ci lu baax bu fekkente ne yow kese kese kese yaa war a mën a dem ci lu baax nga dem yow kese bu boobaa yow yaay aljamaa comme ni imam Ahmad doon wax rahimahullah radiyallahu anhu yow yaay mbooloo mi bu boobaa. waaye tamit wata waa saw bi sabri dañuy dénkante muñ parce que yoon bi dafa yàgg dafa gudd dafa rëy dafa yaatu te te te dafa dafa te pression bi dafa tar mais il faut que persévérance am constance am lu yëpp il am voilà mais su fekkente ne à chaque fois su su mbir mi compliqué rek nga wàcc say loxo mais kañ nga jëm ci kanam kañ ngay dem ci kanam imaginer tey fu ñu la embauché nga war faa liggéey mais à chaque fois que nga am kenn ci salarié yi ku la wax lu la naqari nga ne bàyyi naa à chaque fois que ñu jox la tâche bu difficile maanaam nga war a def benn mbir mbir mu jafe nga ni kon bàyyi naa bu fekkente ne maanaam bu bu bu nga ni bàyyi naa bu fekkente ne dañ laa defal ay horaires yoo xamante ne da ngay teel a xëy nga ni bàyyi naa bu dee da war a yéex wàcc nga ni bàyyi naa. Euh, maanaam yow lu xew rek nga ne banaan li ma leer mooy boo fa defee un mois yu mat parce que vraiment yow dañ laa dañ laa jagle defal jagle ci biir entreprise bi jagle bu réeré mais doo fa yàgg loolu nag segam ci biir loolu moom moo demee noonu waxuma laaj nag lan yoonu yàlla